léegi est-ce que y a possibilité nit julli avant exemple bi ñu waxoon nit koo xam ne dafa war a jël benn vol jël benn vol mooy dafa war a jël avion daldi voyage yi walla mu war a jël benn car walla nu man di deme walla rek mu ne man damay liggéey dama war a liggéey dama war a gont wala damaa war a xëyi fajar waaye nag bi may liggéey damay teel a dem julli bi cinq kër la man quatre heures et demie laay génn sama kër ndax man cinq heures laa war a tàmbali liggéey te cinq heures cinq mooy julli bi te manumaa julli foofa est kooku léegi ku mel noonu mooy exemple yi yépp nit man na ne léegi man ni may def mooy damay julli avant comme ma ne ma comme que cinq man amaana ma àgg ci liggéeyukaay ba cinq heures moins man naa julli benn côté foofu noonu cinq minutes yi ma kii dóora même bu dee xam naa ne julli bi cinq heures la wala cinq heures dix man naa ne sama vol bi ma war a jël Dakar Botswana waaye affaire bi di heures mooy vol bi te timis te tàkkusaan 17 heures et quart la léegi est-ce que mën naa julli di heures 16 heures 45 door jël vol bi loolu mooy laaj foog naa leer na tasawurul tasawurul masala waaw kon foog naa leer na la mooy masala bi est-ce que loolu mën naa ne laaj wax bi tontu bi mooy loolu manu la ne julli avant heure manu la ne ndax lan inna salaata kaanat ala al mu'minina kitaaban mawquuta de toute façon képp ku julli avant heure mooy sa julli baaxul sa julli yàkku doon gymnastique d'ailleurs kii gymnastique sa xalata ne yow li nga def surtout bu dee en connaissance de cause nga ko defee ay xawma nag du lay ndax dafa am yoo xamante ne ni almaaruufu min na diini bi fi diini loo xam ne dañ koy xam ci diine ji loolu manu la ñàkk ñu naan diw moom xamu ko woon nan la ñuy jàppe loolu amul excuse kenn tout le xam ana naka la ñuy jàppe xaw ko woon nag laysa bi layin du lay loolu lu lay bu kenn taxaw naan moo man xaw ma ko woon koo xam ne par exemple day jàpp muy erreur bu rëy bi ñu bari di def ah muy muy jàpp def nii raxas loxo raxas loxo bi nga xam ne mooy farata bi yaa ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ba aaya bi jeex raxas leen seeni loxo yéen ñi gëm yàlla bu ngeen jógee di julli ngeen raxas seen xar kanam ba pare raxas seeni loxo moom comme que nee bi muy tàmbalee jàpp gis na ne moom raxasoon nañ mooy ñaari buy door a tàmbali loxoom yooyu muy raxas ba ci tànk ba ci tenq yi ba ci poignée bi moom mu jàpp ne comme que def na loolu léegi bu ñëwee ba raxas xar kanamam war a raxas li nga xam ne mooy loxoom ni muy def lenn rek lay def day jël ndox mi commencé ci poignée bi daal di yéeg ci ci conc bi kooku noonu jàppam baaxul bu ci jullee cent ans cent ans quatre dimanche masoo julli da nga doon caaxaan sa jàpp masu la baax léegi nag manoo ne kooku am na ngànt amul ngànt ndax loolu ma'rufun min ad-din bi darura jàpp jàpp moom boroom xam-xam beeg boroom xam-xam bi moom da ciy xam ay sew-sew yoo xam ne ku ku ku amul xam-xam ku dul boroom xam-xam du ko am mais yi nga xam ne man da ñàkk nga xam ko man ko paa xam ne lii faratalaam lii du sunna yooyu moom ku ko xamul jàpp yi jàpp correctement sa jàpp baax na ndax lan yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisuñu fenn ci benn xadiis mu jàngal nit jàpp ba pare naan ko lii mooy farata lii mooy sunna ku ko xamul sa jàpp du baax déedéet déedéet araab yi ba ñëwoon daal di koy doon wax laaj ci wàllu njàpp da koo delloo ci li nga xam ne mooy aaya bi aaya biñ tudd sànk voilà ci la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñenn ñi ne kon li ci aaya bi mooy farata li ñëw ci sunna mooy yeneen façon li ñuy jàppe lépp yeneen yi nga xam ne ñëwul ci aaya bi ñu xam ne yooyu sunna la waaye nu mu ci man di demee que waa ji xamul ne njàpp bi raxas xar kanam moo ciy farataak loolu mooy ñàkk koo xam kese ñàkk koo xam mooy de toute façon moom bu ko deful mooy njàppam baaxul mais kantaa nit ku ñëw jàpp ba pare normalement jàpp ni ñépp yi jàpp ñu ne ko léegi yow raxas tànk euh, farata wala léegi mu ne xaw ma ko kooku mënuñ ko ne sa njàpp baaxul ndax xamoo ko déedéet mbir mi mooy ndax def na koom defu ko mu ngi mel ni ñu naan waay ji euh, loo xamante ni yow li ñu laaj. Euh, mooy yow na nga fi nekk yow soit à l'heure boo ñëwee à l'heure récompense yëpp di ko am waaye nit ki ñëw ñu ne ko yee yow est-ce que xam nga ne mais moom xamu ci woon ay récompense ak yooyu yëpp moom daal dañ ne ko da ngeen da ñëw heure telle mu ñëw ñu ne ko mais yow est que xam nga lan moo tax nga ñëw heure bi mu ne non ndax dañ ma ne daal mu ñëw mu ñëw kooku duñ ne ko kooku du mérité dara ndax moom daa waroon a xam ne li waral loolu mooy dañ koo war a jox récompense déedéet en tout en tout cas nit ku julli julli gu correct kenn du na ko su julli baaxul ndax xamoo lan mooy farataak kuy sunna loolu nag waxuñu bu ko kenn xam mais sinon kon julli ñu bari nga yàq déedéet mooy baax na waaye nag li sa jullit day jàng du toog noonu rek sa situation démb ni meloon waroo perdurer ci loolu xaw ma ko woon naa fexe xam leen di di di évoluer par ndànk-ndànk comme ñépp bul nangoo nekk rek ca gannaaw nangoo nekk ci ñi nga xam ne ñooy féete kaw léegi kon kon mooy eh, loolu par exemple ko def yow nga raxas foofu mooy loolu kenn du nangu ngànt yu mel noonu ndax almaaruufu min ad-diini bi daruura lu ñuy xam ci diine la foo dem daal koy xam loolu moom mooy lu mën da ñàkk nit ci xam ko léegi kooku mooy dañ naan ko yow su julli boobu baaxul manoo julli avant l'heure ndax inna salaata dëgg-dëgg julli kaanat ala almu'minina kitaaban mawquuta suñu boroom dane julli de dafa nekk ngir ñi nga xamante ne nii mooy inna salaata kaanat ala almu'minina way ngëm yàlla yi loo xam ne dañ koo utal waxtu wu leer woo xam ne wu ñu àppal la di ko ci def kenn du ko def avant l'heure voilà mooy ne loolu moom moo tax képp koo xam ne dalaa wax loolu xamal ne mu ngi lay wax lu ko neex képp ku la ne jullil avant l'heure garaawul ndax da voyage yi kooku wax na lu ko neex léegi nag dinañ dugg nag ci benn détail boo xam ne nit ki mën na ne lii mais yow lii julli avant heure la alors que du julli avant heure loolu euh, la ñuy gis insha allah mooy tegu ci lii kon tontu boobu leer na mooy ne kon nit mënoo julli avant heure loolu moom man da léegi jàppal nag lu am solo mooy ba ñuy gis waxtuy julli yi waxoon nañ la waxtu tudd naa ko sànq ñaari waxtu yi nga xam ne moom lañ mën a boole muy tisbaar tàkkusaan ak timis ak gée ñooñ seeni heure dañuy roofaloo dañuy duggante moo tax léeg-léeg ci ay conditions nit dina mën a julli tàkkusaan ci heure tisbaar mais boo kenn du ko ne da ngaa julli avant heure ndax ñoon ñoo bokk heure ci ay conditions yoo xam ne moom la ñuy gis insha allah kon ginnaaw bi ñu gisee ne kon jiital julli moom man da ne julli avant waxtu wi jot man da ne comme exemple yi la jox yépp ndax damay liggéey ndax damay kii loolu man da boo jullee une minute avant l'heure sa julli baaxul loolu la une minute avant l'heure boo ko jullee sa julli baaxul même bu dee ne yow rakka bi nga ne allahu akbar laata nga koy laata ngay ruqoo heure ba jot na mais ba nga naan allahu akbar heure bi jotagul sa julli baaxul kooku julleem baaxul kon mooy as-salaatu ala waqtiha julli ci kaw waxtoom nga koy def comme li alayhi salaatu wassalaam ne mooy jëf ji gën as-salaatu julli ala waqtihaa ci kaw waxtoom